hal damul insaan najisun am la loolu masala la mooy est-ce que est doomu aadama mooy bu génn tax ñuy loolu dafa nekk loo xam ne lu lu lu sobewu la wala déet est-ce dereetu nit dafa sobewu wala déet loolu boroom xam-xam yi mooy par exemple koo xam ne dafa dagg comme koo xam ne loxo bi daf dañu ko dagg loxo yi wala tànk bi deret yi génn est-ce que loolu noonu loolu dafa nekk lu lu lu euh, lan est dafa nekk sobe la wala lu sobe loolu ijmaa la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi këne këne euh, loolu sobe la deretu doomu aadama bu tuuroo loolu sobe la loolu ijmaa la léegi nag loolu moom am na nag ñoo xam ne bon après la ñëw après daal di ne ñoom non gis nañ ne affaire bi non non ñoom sobewul ñu ne leen fan ngeen ko teg ñu ne xadiisu Seydina Abbaad ibn Bishr bi ndax keroog dañ koo jam mais mu continuer julli bu doon ne sobe la kononte kon day arrêté julli bi ñu ne leen ñu ne ak Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gis nañ biñ ko faatee. waa ji bi mu ko jamee continuer na quand même lenn ci julli ji door xëcc kenn bu doon ne loolu day dagg li nga xamante ne mooy julli kon te saxaaba yi fekke nañ ko te kenn neewu ko sa ju sa jàpp toj na mais loolu noonu dañ naan leen seen wax yooyu benn dëgëru ci ndax boroom xam-xam yi yi nga xamante ne loolu la wax mooy ndax loolu ku mel ni imaam yi shawkaani rahmatullah yi moom lool la wax moom loolu la dëgëral que loo mooy ne non deret doomu aadama sobewul alors que loolu. mooy ijma dafa am ba pare wax yooyu nag dañ koy nettali nii rek pour nit ñi xam ne lii nii am na waaye sinon kenn doonu leen woon tudd ndax ijma dafa am ci boroom xam-xam yi comme ni nga xam ne noonu la ko ñuy nettali ijma daal di waxe boo demee ci al majmu ak yooyu yooyu yëpp dañ koy nettali këne li nga xamante ne ni mooy ne loolu noonu dafa nekk loo xamante ne nii euh, dafa dafa dafa dafa dafa sobewu ñoom nag comme que imam ash ak façon mbokkam yooyu mooy moom boroom xam-xam la mais mooy dafa fekk ijma am ba pare dafa am ba pare voilà léegi nag kon loolu mooy li gën a dëgër fopp te loolu moo ijma bi léegi nag ñoom ñenn ñi Euh, am na ku ma ci gis koo xam ne moom mu ne mu ne waa waa waa waa ijmaa boobu gaa yi amuñu benn benn xujja lu dul na li alquran wax ne qul laa ajidu fii ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rij ñu ne loolu rek lañ am dalil mooy xadi euh, aaya boobu nekk suratul an'am que man waxal ne man trouver wu ma ci li nga xam ne moom la ñu ma wax yu ci lenn loo loo xam ne dafa xaram ci lu ñuy lekk lu dul loo xamante ni dafa nekk médd wala mu nekk deret yoo xam ne juy walla wala muy yàpp euh, mbaam xuux ndax loolu sobe la mu ne loolu rek lañ am mais dañ naan ko loolu dalil la mais dañoo amul loolu kese xadiisu xadiisu euh, <coughs> hmm. euh, istixaada bi ni nga xam ne moo nekk ci as-saxiixayn mi loolu yonent bi alayhi salaatu lan la wax sayyidatu Aïsha moo ko nettali mu ne euh, benn bi Faatimatu bint Abi Hubaysh radiyallahu anha bi mu ñëwee ne moom moom moom inni imra'atun ustahaadu falaa athur man mu ne man damaa nekk ki nga xamante ni benn jigéen laa boo xamante ne ni damay am njorgel mooy sama damay mooy deret yi day génn di continue sans mu arrêter moom du laab léegi euh, ndax afa adan adan sala ndax damay bàyyi julli mooy damay bañ julli ndax dafa jàpp ni lii nii mooy moom pour moom daanaka kii la quoi nun tudd saa su ne loolu mbërëg la kon taxul du julli yonent bi alei saatu salaam ne ko déedéet innama dhalika irq ne ko loolu ab silit la bu dagg mooy deret jooju ngay gis mu bari ba arrêté wul mu am loolu noonu loolu lin la mooy ne loolu erq la dafa am euh, li nga xamante ni mooy benn veine la ci la deret jooju jóge ba pare mu ne ko na koy raxas mu digal ko mu koy raxas mais bu dul woon ne yow sobe la mooy dañ la taxawal le fait que veine deret ji ci veine bi la jóge yeneen deret yi fu mu jóge lu ci veine ndax boo nee ñoo kiiwu istixaada dañ naan la eh, kii bokk xay dañ la du xay istixaada istixaada deret jooju bokkul ak deretu mbërëg voilà kon kay le fait muy wax mu raxas ko ba pare di di di di di bërëb bi mu koy mu koy mu koy fatt ngir ngir tamit buy julli mu bañ mu bañ a toq yooyu yooyu yëpp day wane ne lii dafa sobe moo tax bu kenn ne amuñu léegi nag nga ne waa léegi eh, waa léegi ñoom li ñu wax nag ci xadiisu Seydina Abbaad bi que ne moom affaire bi da doon nàcc mais pourtant du doon dafa julli continuer ak Seydina Umar dañ naan loolu ñu boro waa borom xam-xam ni d'accord nañ que képp koo xam ne dafa nekk damuhu nazif mooy damuhu nazif nga xam ne mooy day sotteeku lu baree bari nga xam ne man koo man koo canaliser man koo band man koo takk fekk muy julli kooku noonu même bu julliwul. bu julli jotee loolu dal ko mu fexe lu nekk man ko kooku day julli noonu mooy ne loolu kenn dootul considéré ci këri loolu dafa dafa dafa da dafa dafa sobewu mu ngi mel ni ki ma ma moom manatu ci daa mbir mi li muy génn moo bari te man koo continuer Seydina Omar gis na ni ñu ko jame ñu jox ko mu naan meew meew mi mu génnaat ci biir bi saa si ni mu gën a gaaw nekkaat meew mooy ne deret ji ni mu doon génne waaye loolu da ngaa mën a bokk kooku kooku nga ñëw ne di basé wu ci loolu naan léegi loolu mooy wane ne da da kiiwul te ijmaa bi taxaw moo tax wax jooju moom dëgërul da da lu ñuy nettali nii wax ne am nañu koy wax mais loolu ala mooy ne wax la joo xam ne dëgërul benn ci benn bi mooy loolu la am nañ ay dalil yoo xam ne bu kenn foog ne dañoo ñëw rek di wax noonu ijmaa foo gise am nay dalil léeg-léeg nag dalil yi dañuy dem ba lu leen di xamati ndax le fait ijmaa bi mais ijmaa foo ko gisee am na dalil kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër jëm ci wàllu deret mooy bu génnee loolu sobe la te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër incha